Yahya ibn Sharaf an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Riyadu as-Salihin min kalaami sayyidil mursalin alayhi wa alayhima afdalu as-salati was-salam fi kitaabi aadaabi at-ta'am wa fil baabil aashiri wal mi'a baabu takthiril aydi ala at-ta'am kon al imaam ginnaaw bi ñu jeexalee rahimahullah ci suñu jotaay bii ñu génn euh, tëjoon bunt bi nga xam ne moo doon chapitre cent neuf wala garab ci toolu nit ñi selliña radiyallahu anhum wa anna bihim wa ja'ala al jinaan al ula ma'waahum wa maskanahum ñu jeex mu doon baabu istihbaab al akl bi thalathi asaabi' bunt bi doon wax sopp gu nit ki di lekk ñetti baaraamam ak banam jeexe xadis biñ ci mujj woon a gis moo doon xadis numéro 754 mu ne woon wa an Sa'id ibn al-Harith rahimahullah annahu sa'ala Jabiran radiyallahu anhu an al-wudu'i mimma massat an-nar voilà loolu gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna gisoon masala yooyu bon waxoon ci lu gàtt nag ci wute bi am ci bu dee yàpp gëléem la ñu nga xam ne jamaahir min al-xalaf wa salaf gis ne kenn du ci jàpp waaye ku mel ni al imaamu Ahmad ibn Muhammad na ko noon imaam Ishaq te loolu won nañ ne même bu dee imaamu Nawawi nee na imaam Abu Hurayra solo la bokk waaye le fait que mu ko doon wax Ibn Abbas radiyallahu taala anhu te loolu après yonent bi alayhi salaam la bu dee ne ci lu lu mu dellu waaye xadiis boobu day wane ne moom itam loolu la jàppoon walillahi alhamdu wal minna ak ñi nga xam ne ñoom al imaam al Bayhaqi rahimahullah ñoom ñi ànd ak ñooñu imaamu Nawawi ne. ah ci wàllu dalil ñoo ñoo gën a dëgërle walillahi alhamdu wal minna taxawoon nag ci masala boobu dañoo taxul a jóg parce que ku nekk am na loo tontoo parce que waa jumhur waa jamaahir don alxulafaa ur-rashidun radiyallahu anhum ak madahib yi al madahibu al al ath-thalatha madhabu imam abu hanifa al imamu malik ak imamu shafi'i rahmatullah am na lu ñuy tontoo hadith yooyu waaye Euh, loolu euh, taxuñu woon a jóg li ñu amaloon solo li ñu taxaloon a jóg moo doon li nga xam ne maa massati naar li nga xam ne safara da ko laal da ko soppi ci wàllu lekk yi euh, ñu gis ni gilim ñee def ne istisna la dañ ko cee seppee ndax li yonent bay saa saa waxoon comme niñ ko gisoon ci hadis boobale bu Seyna Jaabir bi mais pas Jaabir ibn Abdillah ibn Samura radiyallahu taala anhu ak Seyna al-Bara ibn Azib radiyallahu anil jami' waaye loolu walillahi alhamdu wal minna tey nag ñu war a gis bunt bi muy chapitre cent dix buntu cent dix téeméer ak fukk mu ne baabu buntu taksiiri ñu ngi ci téere a ah, kitaab ñaareelu téere bi kitaabu téere aadaabi ta'am teggini lekk waaw ci lañu ne <clears throat> mu ne baabu buntu bii nag chapitre bii garab gii ci tool bi day wax taksiiri baril al aydi loxo yi ala taami ci lekk waaw loolu mooy lan mooy lekk plateau bu ñu teg ndab lu ñu teg booli bu ñu teg yéen fay vous parlez en <laughs> en booli <laughs> en booli <laughs> xarraagoo gële ana nabi sallallahu alayhi wasallam boo xamante ne nii moom lañ doon wax xarraa naa yow moom en terme de xarraa ngeen di wax ngeen di waxi ko waaw yu rëy rek <laughs> waaw léegi mooy buñ ko tegee plateau wala lu ñu war a lekk ndax lu ca loxo yi gën a bari muy barke ba di gën a bari waaw yi mu ne ma siis yépp seen fit yaa ngi naan ruus <laughs> les égoïstes dafa ne jàpp nañ la lu am seen bopp képp fii nag bunt bii day wax ne baabu buntu taksiril aydi bari loxo yi ala ta'ami ci ñam waaw Allahu gisoon nañ yenent bay saat salam bi si eh, Wahshi radiyallahu anhu mu ne sahaba yenent sa sa dañ ne ko mais yenent bay saat salam ne ñu dañuy lekk te duñ suur mu ne la'allakum taftariqu amaana yéen bu ngeen di lekk da ngeen di eh, self <laughs> mooy dangeen koy def en ku nekk kenn ku nekk di lekk ci ñoo ko waaw mu ne fajtami'u ala ta'amikum wadhkuru yu yubarak lakum fii waaw dajaloo leen ci seen lekk yi te ngeen tudd turu yàlla bu ko defee ñu barkeel leen ci moo tax lu loxo yi gën a bari ci ndab li ah barke bay yokkute loolu mais eh, eh, loxo yu bari kese doyut moo tax yonent bay saa saam ne gis nga li mu wax da ngeen tudd tur yàlla fajtami'u ala ta'amikum fajtami'u ala ta'amikum wazkuru smallah da ngeen tudd tur yàlla mu door cee teg yubarak lakum fii moo tax loolu ñoo ànd ah manoo boo ci defee benn bàyyi beneen bi man na bañ a mat waaw te am na boo xam ne c'est sûr que du mat ñàkk ko tudd turu yàlla moom du ko matal waaw barke ba moom day day day day des ndax iblis mu ngi lekk ak yow waaw entre alors que bu dee self la boo tuddee turu yàlla barke am na ci waaye ni mu gënoon di mate te surtout bu dee loo xam ne du doy bu ngeen ginee bari day gin a tax nag affaire bi tudd turu yàlla mu gën a bi def mu daal leen doy kon baabu taksiiril aydi ala ta'am léegi al imam rahimahullah mu indi ci ah Eh, xam nga tarjama bi day wane bon nit ki maadaama mu ngi man di togg loo xam ne dina mën a invité ñu bari loolu lu baax la waaw loolu lu baax la waaw lu ñuy gën a bari ci bool yi ci loxo yi ci bool yi eh, loolu nekk loo xam ne lu am solo la moo di fi nag ñaari xadiis yoo xam ne ñaar yëpp lañ gisoon ñu gisoon ñaari xadiis yoo xam ne ñaari yëpp lañ gisoon léegi dinañ ko wax léegi mu commencé hadith numéro sept cent cinquante cinq juróom ñaar fukk ak juróom fukk ak juróom juróom juróom ñaar fukk non euh, euh, juróom ñaari téeméer voilà juróom ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom sept cent <laughs> waaw ndax sept sept cent mooy juróom ñaari téeméer hmm? ah juróom benn juróom ñaar téeméer juróom téeméer yu moo ba juróom ñaar ay téeméer ba juróom ñaar léegi mu ne an abi mu ne an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ta'aamul ithnayni kaafi salaasa wa ta'aamu salaasati kaafil arba'in muttafaqun alayhi kon xadis bii leen di mu ne wa an abi hurayrata mu ngi jële ci sayyidina wa mawlaana abu hurayra xaafidu saxaabati radiyallahu taala anhu annahu qaala nee na qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ta'aamul isnayni ñamuk ñaari nit kaafi salaasa loo xam ne ñaari nit bu ñu ko lekkee moom lañuy lekk bu ci ñetteel keneen ñëwee ñetteel leen dina leen doy wa ta'amu salasati ñamu ñetti nit yu toog di lekk benn mbir di ko bokk kaafil arbaa bu keneen ñëwee ñeenteel leen dina leen doy mu ne xadis bi muttafaqun alayhi al imam al hafiz al bukhari na ko noon al imam al muslim abul husayn rahmatullah alayhi ma bokk nañ ko solo xadis bi nag romboon na ñu gisoon ko xadis numéro cinq cent soixante cinq lañ ko gise woon mu doon baabul al isaari wal muwaasa foofu lañ ko gise woon muy chapitre soixante deux fa lañ gise woon xadis bi nga xam ne al imaamul nawawi rahimahullah da doon indi ay de xadis yoo xam ne yëpp ci sayyidina abu hurayra radiyallahu taala anhu wa ardaahu la ko jële woon mu ne wa anhu radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu kaafi ath-thalaatha wa ta'aamu kaafi al-arba'a voilà waxoon nañ la dina ñëwaat bañ ko doon gis foofu numéro 755 kon nag lépp wax <laughs> gisoon nañ ko foofee jarul ñu ci mooy lañ ciy def mooy lo lëkkaale bi mu am ak bunt bi baabu taksiril aydi bunt bi wax ci baril ay loxo ci ñam ndax yonent may saa saa bu nee li nga xam ne ñamu ñaari nit dina doy ñetti nit te loolu bañ koy gis waxoon nañ la en fait du du lim bi moo ci am solo parce que am na yeneen riwaay yoo xam ne day wax lu ëpp yii waaw mooy bariwaay bi la nga gis kon li nga xam ne moo doy ñaar bu ci ñetteel ñëwee jarul ñu koy siis ak a puus ak a ciipatoo ko walla moom il euh, il va piquer noonu li ñu waroon a lekk fii mu ne duñu suur ndax agsi na déedéet def leen li yor Abdullah Abdullah yorati ba saa saa wax rek tudd leen tur yàlla ta ngeen <laughs> xajal ko ci rek dina leen doy waxoon nañ la dina leen doy googu boo fàttale ko tekkiwul ne man man na nekk leen nga suur ndax tudd ngeen turu yàlla tax luñ ko tudd mu barkeel ko ñépp suur te pour lu tuuti la woon ci biti nii loolu mën na nekk waaye man na nekk loo xamante ne nii du du di suur waaye ku nekk di nga jël loo xam ne dina tax nga mën a taxawal sa digg di nga mën a fonctionner après waaw di nga mën a defi leneen dina am lu mu a fattal waaw fattal ko keneen ki fattal ko keneen ki kon loolu day wane bari waaye ay loxo ci li nga xam ne mooy ñam mooy lëkkaale bi mu am ak buntu bi kon al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu taala mu teg ci beneen xadis bi mu doon xadis muy xadis numéro sept cent cinquante six ah eh? mu ne waan Jaabir radiyallahu anhu annahu qaala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul ta'aamul waahidi yakfil isnayn wa ta'aamul isnayni yakfil arba'a wa ta'aamul arba'ati yakfil samaaniya rawaahu muslimun rahimahullahu ta'aala kon al imaam mu teg ci beneen xadis di xadis bi mu ne wa an Jaabirin mu ngi jële Seydina Jaabir ban ibn Samura déedéet <laughs> saxaaba yépp radiyallahu anhum ak Jaabir Jaabir ibn Atiik <laughs> Seydina xamoo <laughs> Seydina Jaabir ibn Atiik xamoo Jaabir ibn Samura ah eh jaabir waaye bu ñu ne jaabir kese teguñ ci dara mooy ibn abdillah ibn amr ibn haram radiyallahu anhu al ansari eh, waa banu haram allah waa haram léegi côté haram mu ngi ne ma sha allah masjidu bani haram masha allah radiyallahu anhum noo Medina moo neex barki yàlla non da dox di mu leer ne mais fii c'est dafa fees dell ak souveniru yonent bi alayhi salaam quoi jaar jaarabam saxaabaam yu baax yi quoi c'est pas vrai fop pop pop pop pop non dëkk du ko dàq masha allah mooy al munawwara dafa leer nañ du leeru lamp de mukk taw kon New York bari lu bari nay lamp du leer googu léegi moo neex taaba daarul habibi qulubuna tahwaha allah daarul habibi qulubuna tahwaha darul habibi qulubuna tahwaha sallallahu alayhi wa sallam ala sakiniha afdalu salatu wassalam kon kii Seydina Jaabir kon radiyallahu anhu mu ne wa an Jaabirin hadis bi mu koy jëlee Seydina Jaabir radiyallahu anhu annahu qaala lana sami'tu rasulallah mu ne man de maa dégg rawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu naan ta'aamul waahidi ñamu kenn yakfil isnayni doy na ñaari nit wa ta'aamul isnayni ñamuk ñaari nit la nourriture de deux personnes suffit pour quatre personnes yakfi al arbaa doy na ñeenti personnes wa ta'amul arbaa ñamu ñeenti nit yakfi doy na as-samaniya juróom ñett ah muy huit personnes loolu mooy wane li ci kaw te lool ba ñuy gis hadis ba gisoon nañ ko hadis bi it mu ne rawahu solo na ko muslimun al imaamu muslimu abul husayn rahmatullahi alayhi léegi hadis bi mook xadiis bi ñu jóge ñoom la imam boole woon ca baabul isaar wal muwaasa ca chapitre soixante-deux xoola nii la leen indee woon dane woon waxoon nañ bu njëkk bi sànq waa ana cinq cent xadiis cinq cent moom ci bañeeru suufu xadiis cinq cent soixante-cinq la dugalaale woon xadiis Seydina Jaabir bi ndax dane woon wa anhu muy Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ta'aamu al-ithnayni kaafi ath-thalaatha wa ta'aamu ath-thalaathati kaafi al-arba'a muttafaqun alayhi wa fii riwaayatin li muslimin an jaabirin radiyallahu anhu an an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala ta'aamu al-waahidi yakfi al-ithnayni wa ta'aamu al-ithnayni yakfi al-arba'a wa ta'aamul arba'ati yakfi thamaaniya gis nga nii la ko ndee woon boole leen moo tax hadis boobu moom itam dañ koo gisaale woon foofu moo tax moo nekk nii mooy kon moom itam lépp lañ caa waraanaa wax <laughs> waxoon nañ ko foofu xam nga boo fàttale ko <laughs> keroog al imaam Nasr ibn Ali al-Jahdami <laughs> radiyallahu anhu sëriñu waa kutubu sitta bi muy am bi muy euh, nettaleen bekk euh, euh, Tufayli bi mooy xaaraankat bi alors <laughs> Tufayli bi xadis bu wii la ko doon wax mais moo boo sauf ko wax Seydina Ibnu Umar la jaar voilà ndax Seydina Ibnu Umar comme ni al imaam at-Tirmidhi rahimahullah ne lii jëloo rek hadith mel nii ci imaam at-Tirmidhi kii imaam Ibnu Umar solo ko voilà mooy <laughs> bi ko Tufayli bi naan ko bi mu naan ko. wax ko xadiisam boobu rek <laughs> Tufayli bi déglu ko rek bàyyi ko mooy mooy mooy bi leen waa ji invité euh, euh, monsieur le l'émir <laughs> ba mu daan xaaral fekk euh, ay doomam lañ doon xarafal mu ne buñ ñu invité tay de man daal gis nga sa waa ji waaye xaaral non moom foo jaar dinaa ko dinaa ko toroxal quoi dinaa ko gàcceel dinaa ko gàcceel boobu oh, sa waay dóor leer fu kuñ ko invité mu ñëw ku ko invité wul mu ñëw xaaral rek <laughs> waaw naka ci mi koy xalaat roo rek ah, ndaw émir bi ñëw invité ko nee na bi ma génnee ba waajal ba dem man daal damaa agsi rek fekk sawaay taxaw sawaay <laughs> mel ni superman sawaay nee na <laughs> waaw agsi jiitu ma ma ne xaaral ñu teg ndab yi teg ko par ay kii quoi ay euh, groupe groupe bañ toogee sa waay ñu teg rek saa yi commencé dugal loxo ma ne ko hee haddathani <laughs> Durustu ibn Ziyad Durustu ibn Ziyad moo ma nettale <laughs> an Abaan ibn Taariq mu jële ci Abaan ibn Taariq an Naafi' mu jële ci Naafi' annahu qaala nee na qaala Abdullah ibn Umar mu ne Seydina Abdullah ibn Umar nee na qaala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi moom nag li mu soxla woon moo doon wa man daxala ala ghayri da'watin daxala saariqan wa xaraja mughira voilà képp koo xam ne dañ ko kenn invité wula nga ne saro dugg ak gaaya <laughs> ak ci invité sa bopp yow boo duggee ab tojamaan nga dugg nga nekku sàcc booy génn nag nekk nga koo xam ne ël dugg nga def parce que yow da nga def tungaañ mbiru nit ñi mel ni ñu ñu ñu song ay nit euh, euh, euh, daal di nangu seeni mbir daal di wàññeeku dem sa yoon waa ji na ko mais ana a ah, tastahi <laughs> tufay lii bi <laughs> ana lii bi saa yi nekkul n'importe qui quoi nekkul n'importe qui mu ne ko yow xanaa amoo amoo kersa di wax lii parce que yow lii ngay wax nii imaginer yaa ngi koy wax fii mu ne ñi ci mbooloo mi yëpp ku nekk jàpp na moom ngay wax ba pare yow giroo maa xam sa hadis bi yow sa xadis bii xam nga ne dara ci wéru <laughs> sa xadis bii nga xam ne dara wéru ci nan ngay def ak xadis bi nga xam ne Abu Asim moo ni ko nettali ah ah yow itam xoolal li ngay wax <laughs> loolu bi mu koy wax waaw kay ci Seydina Ibn Umar la jaaroon te ne temps mu ngi gën a nii waaw <laughs> kene ñamu ñaar kenn dina day ñaar waaw kon loolu loolu la ko doon wax ne ko yow yow nan ngay def ak suñu xadis boobu te yaa ko yow yaa gën xam xadis boobu waaw yow durustu mi ngay wax dara la wéru durustu wéru <laughs> abaan waxi noppi <laughs> ah <laughs> léegi nan ngay wax ak sama kii quoi ah nga xadis bi nga xamante ne nii yow yaa gën a xam ne boobu moo gën a wér muy Abu Asim Abu Asim nettal an-Nabil jële ko ci Ibnu Jurayj mu jële ko an Zubayr an ajiki Ibnu Zubayr muy euh, Muhammad ibnu Muslim euh, ibnu Tadrus Abu Zubayr bokk Abu Zubayr ma ah, Ibnu Zubayr Abu Zubayr mu jële ko ci Jaabir waaw ah, Jaabir la jaaroon foofu Jaabir voilà mooy mooy mooy hadiisam bi voilà <laughs> an nabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ta'aamul waahid yakfil isnayni wa ta'aamul isnayni yakfil arba'a léegi Seydina <laughs> Nasr naa Ali ne mu ngi mel ni faka an nii ulqimtu ul umtu xajara mu ngi mel ni dañ maa log-logal dañoo rokkos gé ubbi sama gémmiñ gi rokkos ci ay xeer ba mu ne ke ba mu ne ke peke lekk mënatumaa wax <laughs> tu lii bi waxoon naa la kooku moom <laughs> du xaaraankat bu xamul dara waaw am nay bagage de ku ko nar kii rek mu gal mu galgal bindi galgal bi waaw kon hadith bii la doon wax bu Seydina Jaabir bi ta'amul waahidi ah ci la doon tegtaloo moom lii bi eh, eh, eh, kene yow léegi kon loo loo ma fi loo doo doo amoo yow amee looy soxor doo soxor ci sa alalu bopp <laughs> ah, booy siis doo siis ci sa alalu bopp <laughs> alors que yonent bay sa sa Seydina Jaabir ne nee na ta'amul waahidi ah way yakfil isnayni wa ta'amul isnayni yakfil arba'an saay wa man zanna mimman yulaqi al-huruba bi an la yusaab faqad laqad zanna ajza bi an la yusaab faqad zanna ajza <laughs> ah kon hadis bii la woon hadis bii nag comme ni ñu waxoon lëkkaaleem mooy gisoon nañ ko boofale lëkkaaleem ak bunt bi kese mooy kon loolu day waral ay baril day wane hadis bi baril loxo ci ñam ni mu amee solo parce que bu yonent bay saa saam ne ñamu kenn bu ci ñaar bokkee dina ko soxla waaw waaw nga bay yaa ngi watliku bi nga ma naan ah, nag waaw parce que man mii nga xamante ni man bay <laughs> sama kebab bii nga xam ne moom laay añee expérimenté naa ko jar bu naa ko xam naa ko <laughs> way man moom laay lekk léeg-léeg kotaa ciy dóor ngir mën a pare ngir yëg ne fii mu ne pare naa léegi nga ne ma saay bu ma jëlee euh, kii bi dagg ko ma ne la woon bàyyil naan ma sa yaa wax waxuma yonent way saa saa wax <laughs> ah? <laughs> ah bu ma ko daggee ci digg bi jox ko kenn partage ko kenn saay non non dina la doy boobu mooy waaw loolu boo ci tuddee turu yàlla borom bi mën naa def sax loolu moom mu suur la waaye bu la suur yi it mën na laa téye nga dem defi ni ngay def ah, ah tu seras pas mort à cause de ça moitié de kebab ne te tuera pas voilà <laughs> kon mu ngi noonu kon lëkkaaleem mooy kon baril day wanil baril loxo ci ñam ni nga xam ne noonu la amee solo kon ci kaw noonu ci la kii bi jeexe boo bëggoon naa ci teg bunt bi ci tegu mais buntu bi ci tegu damay bañ ñu commencé ko dagg ko parce que xaris yooyu bon am na yu euh, buñ ci jotoon a gis euh, peut-être boobu moom duñ ci yàgg noonu waaye dafa am solo parce que day wax ci beneen affaire ba léegi ci tegginu lekk waaye surtout naan fii nag mu dugg ci naan waaw booy naan euh, tegginu naan loolu dinañ ci ñëw bii di ñëw loolu moo tax bëgguma ko boole fii dañu jóge ci lekk ni alhamdulilah léegi bële day wax ci wàllu naan ak tamit tegginu booy naan voilà yow kanta tegginu tudd turu turu yàlla loolu waxoon nañ ko ci début bi ci njàlbeen bi mais bii beneen façon teggin boo xamante ne nii ci wàllu naan lay wax moom la imaam nag di indi à partir de bunt bii di ñëw daanaka yi ñëw yépp nag al imaam day ñëw nag ci wàllu ay naan nag lay wax naan waaw naan ginnaaw bi daanaka matal na lekk waa léegi nag at yi nga xam ne lekk ak naan a ko bokk comme tuddu turu yàlla léegi nag mu ñëw ci particularité ñaan lekk yoo xamante ne ay jag euh, ci lekk la ko yonent bay saar saar ci naan euh, ci wàllu naan côté yooyu kon loolu lu am am solo la moom lay indi moo tax bugguma ko boole fii kon xam naa dañuy yem ni insha allah ba bii di ñëw ñu dugg nag ci chapitre cent onze léegi kon mooy chapitre cent onze ba nit kii bii tëje euh, muy chapitre cent seize ci lay tëje bu ci lay tëje tiire bi insha allahu taala loolu lépp ci wàllu naan yi ak ndab yi ñuy naaneek yan façon lañ war a naaneek ak nan la ñuy naane tegginu naan loolu lay dugg